a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa salaatu wa salaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin nabiyyinaa Muhammadinil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iina ammaa ba'du fa yaquulul imaamu hujjatul islaam Abuu Zakariyyaa An-Nawawi rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab asalaasu mi'a wa sittuun baabu karaahatil madhi fil wajhi liman xiifa alayhi mafsada min i'jaabin wa nahwihi wa jawaazihi liman amina zaalika fi liman umina dhalika fi hukmihi walillahi alhamdu wal minna kon al imaam al haafiz an-Nawawi ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre trois cent cinquante-neuf baabu karaahati raddi rayhaan li ghayri udhr hadis bi ñu mujj woon gis moo doon mille sept cent quatre-vingt-sept mu ne woon wa an Anas ibn Maalik radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana laa yaruddu at-tiib rahimahullah Ah, kon wa radiya anhu moom al imam anas tey ñu war gis chapitre bi ci tegu ba léegi ñu ngi ci kitaabul umuur al manhiyi anha téere bi wax mbir yi nga xam ne dañ koo aaye dañ koo tere muy chapitre trois cent soixante mu ne baabu buntu karaahati si bu almadahi di tagg nit fil wajhi ci kanamam mooy tiim nit jàkkaarloog nit di ko di ko tagg liman sib buñ ko sib liman xiifa alayhi mafsada koo xam ne dañuy ragal ci moom loolu jur ci moom ak yàqute ak mbeewte jàpp ne ah liñ koy tagge rek mu jàpp ne léegi loolu day wane ne moo gën gaa yi wala bu yóbbu ko ci ay mbeewte wala loolu tax mu doyloo dootul jëfati ndax nee nañ ko yaa gën ci nit ñi waaw ay waaye gën ci nit ñaa ngoongo ay gën ci maam gën ci bàyyi sawaay di xoggaleku <laughs> loolu loolu lañ lay wax après jàpp ne nag fii mu ne moo fi gënu askan ndax way nañ ko tagg nañ ko wal iyaazu billah min gi ñuy ragal ak bon dugg ko min i'jaabin ci yéem boppam waaw wa nahwi ak yu mel noonu waaw yéem boppam jàpp ne léegi ah comme que daal fu mu jaar gaay di ko tudd ay kii te gaay xamul ne ñenn ñi sax dañ lay tagg parce que alal ja nga yor rek lañ bëgg saay boo leen koy boo leen tëggeeb dix moom <laughs> waaw yooyu boo foogee ne lool ñuy wax ci yow loolu dëgg la ku mel noonu nga xam ne moom loolu da koy beewloo di indi ci moom ak yàqute kooku sib gu ñu sib ñu koy defal loole mu a wa jawaaz waaye possibilité am tagg nit ci xar ci kanamam li man koo xam ne na am nañu kóolute zalika mooy koo xam ne wóolu nañ ci moom fii xaq yi ci àqam mooy du mel noonu mooy tagg yi ñu koy tagg du ko beewloo du tax mu jàpp ne moo fi gën du tax mu daal di nekk koo xamante ne nii day jàpp ne moo toog ci xefu nit ñi waaw képp koo xam ne wóolu nañ mafsada yu yàqute yi muy yi ci karamu ja jaam bi di ko ragalal daal mu koy indil ay ay mafsada ay yu kooku lañ ko si bu dul kooku keneen ci loolu euh, buñ wóoloo ci moom déet waaw gis nga ne Imaam An-Nawawi ay kii lay wax karaaha dañ koo sib ah moom sib la wax wallahu taala alam léegi imaam indiwu fi fii ay aaya mu indi fi li nga xam ne ay xadiis mu indi fi ñetti xadiis indi fi ñetti xadiis yoo xamante ne boo bunt bi euh, Euh, foog naa gis yëpp moo gën parce que imam dafa indi affaire yi ba pare daal di leeral masala yi booy dundi ay waxu boppam à la fin ñetti xadiis yi mu indi ngir dajale xadiis yi nga xamante ne nii day wane na dañ koo tere euh, xam nga nu ñuy def foog naa loolu moo tax ne mooy dañuy gis ñetti xadiis yi après ñu def tax taxrij insha allah Euh, bii di ñëw parce que hadith yi yooyu la tudd nii mais buy indi parce que hadith yi mu indi fii nii ñetti hadith yi mu indi yëpp day wane tere boo xam ne yonent bi saa saa dafa tere kuy tagg nit ci xar kanam mooy di ko tagg ci kanam waaw di tagg nit ci kanam waaw di faire son éloge hein devant la person di euh, euh, citer ay louange am devant la personne sauf que après imam danaan lii mooy xadis yi tere am na yeneen xadis nag yoo xamante ne nii day wane ne loolu euh, euh, euh, dara newu ci après nag mu leen di di leen cité waale loolu moo tax mu mu mu nekk loo xam ne li tane mooy dañuy def dañuy def dañuy jël première tey ñu def ñetti xadis yi seen taxriij après bii di ñëw nga xam ne léegi njàngat yee ciy des ñu dugg nag li imaamu wii di wax ak li mu wax ndax lu gudd la la fi wax ba ni nga xamante ne nii noonu lay tëj lii ak li mu leeral ak li mu tudd ne tudd na ko ci kitaabul azkaar al muntaxab min kalaami sayyidil abraar alayhi salaatu wassalaam foog naa loolu moo tax ne nañ jàng ñetti xadiis yi def taxriij bi après bii di jataay bii di ñëw ñu déggee ko ngir moom li mu wax ak masala yi foog naa loolu mooy tane ndax bu ñuy def masala yooyu xadiis yi muy tudd di wane ne loolu moo yi wane même bu dee ñetti xadiis yi day wane dañ koo tere ay xadiis yoo xam ne day wane ne mooy yeneen saa salaam tagg na nit ci ci ci devant moom ak yooyu ak tamit salaf yi seen biir yu mel noonu li euh, ñuy boolee yooyu quoi kon ñun jël euh, fexe def taxriij tey insha allah xadis bi ci njëkk mooy xadis mille sept cent quatre-vingt-huit mu ne an abi Muusaa radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutrihi fil midhati fa qaala ahlaktum aw qata'tum dhahra ar-rajul muttafaqun alayhi wal itraa al-mubaalaghatu fil madh wa an abi bakrata radiyallahu anhu anna rajulan dhukira inda an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fa athnaa alayhi fa athnaa alayhi rajulun khayran faqaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wayhak qata'ta unuqa saahibik yaquluhu miraaran in kaana ahadukum maadihan laa mahaalata falyaqul ahsibu kadaa wa kadaa in kaana yaraa annahu kazaalik wa hasiibuhu allahu ta'aalaa wala yuzakka ala allahi ahad muttafaqun alayhi wa an hammam bin al-harith rahimahu allahu ta'ala an al-miqdad radiyallahu anhu anna rajulan yamdahu anna rajulan ja'ala yamdahu usman radiyallahu anhu فعمد المقداد رضي الله عنه فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء فقال له عثمان رضي الله عنه ما شأنك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال idaa ra'aytumul maddaahiina faxsuu fii wujuuhihimu turab rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala kon al imaam al haafiz ñetti hadiis yi la fi indi an-Nawawi rahimahullah mooy hadiis bu njëkk bi 1788 mu ne an Abii Muusaa mu ngi jële ci bàyyi Muusa muy radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na mu ne qaala wax na rasulullahi sallallahu alayhi wa annahu qaala sami'a an-nabi mu ne sami'a dégg na an-nabi yonent bi alayhi salaatu wassalaam rajulan benn waay yusni ala rajulin di tagg benn waay waaw di wax ci moom lu rafet di faire son éloge waaw <laughs> waaw di wax ci moom rek di ko tagg wa yutrihi di di léegi al imam nee na al itra'u al mooy di jéggal dayo al di jéggal dayo fil madh ca tagg gam koy tagg moom naan wa yutrihi fil midah waaw di jéggal dayo ci tagg ga muy tagg waa ji fa qaala yonente bi alei saa salaam ne ahlaktum ne yéen alak ngeen aw qata'tu wala dog ngeen zahra rajul ginnaawu seen waa waaw dagg ngeen damm ngeen gannaaw yaxu gannaaw bi yax gi téye nit nga xam ne bu dammee nit ki dootul mënatee taxaw yow li nga ko wax nii daa mel ni da ngaa damm lool ci moom waaw alak ngeen ko wala boog dagg ngeen diggu damm ngeen diggu seen gannaaw seen seen mbo seen zahra rajul diggu waajooñ ngeen di tagg ah mu ne muttafaqun alayhi al imam al bukhari ak al imam abul husayn ñoo bokk solo moo hadis bi ci ak muy hadis 1789 mu ne waan abi bakrata mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy seydina abu bakra ñu fayam hmm, nul xaarisi radiyallahu anhu wa ardaahu mu ne anna rajulan kene benn waay zukira biñ koo tudd inda an-nabi fa yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa asna alayhi rajulun xayra yoneen saa saam daa nekk benn jataay ñu tudd benn waay am benn waay bu tudd waay daal di tagg waajoo ci kanam yoneen saa saam ne kooku wax ci moom lu bari fa qaala an-nabiyyu yonent waay saa saam ne ko way xat ne ko éy qata'ta unuqa saahibik ne ngay wax dagg nga dog nga sa doqu mbokk mi ngay wax loolu yaquluhu nee na yoneen saa saam ma ngi koy wax miraaran ay yoon di ko répéter ba pare mu ne in kaana ahadukum bu ne kenn ci yéen maadihan daa nekk koo xam ne aji tagg la laa ma xaala manu la ñàkk mu tagg tamit tagg wax ci moom luy rafet fal yaqul na wax ah ahsibu kaza wa may wax de laa yaakaar waaw parce que yaqin moom dëgg-dëgg nit ki booy wax ci moom waxal li nga xam rek te naan ah man de lii daa xam ci moom waaw waaw man daal lii laa jàpp ne nii la kaza lii wa kaza ak lii in kaana bu dee ne moom mii wax yaraa annahu kaza li gis na ci loo xam ne du du du ay rangalante gannaaw de lu baax la ko waa ji wan buy wax na yem ci lool te dana dana man de lii laa jàpp ne lool la lii ak lii la ci lu lii ak lii la mel ci lu baax te mu yem foofu waxasiibuhu Allah tàntaaki néngoo ay mbiram ki nga xam ne moom moo xam ay mbiram dëgg dëgg nag te di ko àtte ëllëg la muy li nga xam ne ñun ah kooku de mooy allah mooy yàlla wala yuzakkaata deesu tagg alallahi fa yàlla kenn kenn du ñëw di jéem a setal kanamu yàlla yàlla da koo gën xam ki ngay setal alaa ya'lamu man <laughs> ah na yuzakka am na yuzakki <laughs> ah da ngaa a setal yow yaa gën a xam yàlla jaadam ñëw naan yàlla diw mii nii kii diw daan kenn loolu kenn du ko defal borom bi waaw <laughs> ah waaw essayer di def loolu ci kanamu borom bi mel ni yow da ngay xamal yàlla lu mu xamul <laughs> moom mi bind jaam bi bind la waaw bind ay mbiram laata muy ñëw kaw suuf xam na fan la jëm ak fu muy jógee fan lay jëm ak masiram nga koy jéema ko diw diw diw nangam nangam waaw mu ne wattafaqun alayhi xadiis bi it xadiis la boo xam ne Shaykhaani hmm? yi nga xamante ne mooy al al Bukhari al imaam na ko noon al imaamu Muslim rahmatullahi alayhima daal dinañ koy bokk solo ñoom ñaar bokk nañ koy solo léegi nag mu des hadith mille sept cent quatre mu ne wa an Hammaam ibn haarisi mu ngi jële ci taabi'i taalibi sahaaba la buñ naan Hammaam ibn al rahimahullahu taala léegi moom mu ne an abi an il miqdaad yi ci al miqdaad mooy lii muy ne seen miqdaad di nettali di jële ci yonent saa saa mais moom daa fekk woon wax ji loolu mu ne am na rajulan daa benn waay kene benn waay jaala daa nekk yamdahu Usmaana di tagg Seydina Usmaan xalifa bi ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan amin fa amada al miqdaad al miqdaad jublu ci waaji daal di rek daal fa jasaa ala rukbatay mu daldi di buuf ñaari o bëti oomam sukk waaw daal sukk <laughs> jël <laughs> ah, ay li nga xamante ne nii fa jaala mu yaxtu di sotti fii wajhil hil hasba jël tibb ci suuf si xeer yu sew yooyu di ko di ko sotti waa ji di ko sànni waa ji quoi waa ji nekk naan day tagg Seydina Ousmane <laughs> yàlla fa la lahu Ousmane Seydina Ousmane ne ko waaw <laughs> maa sha'nu <laughs> waaw lu tax ngay def lii lan mooy sa mbir ba ba tax ngay jël suuf di ko sotti ci euh, gémmiñu kii nii sa mbokk bii nii kii nii di li di di di di di kii nii fa qaala Seydina al-Miqdaad ne ko inna rasulallahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala nee ay idaa ra'aytumul maddahiin bu ngeen gisee ñi nga xam ne ay taggaakoonu nit ñi lañ fahsu na ngeen sotti xëpp leen fii wujuhihim ci li nga xamante ne mooy ci seen xar kanam yi ak turaab li nga xam ne mooy suuf jël leen suuf ngeen sotti leen ko ci seen xar kanam yi xëpp leen leen suuf <laughs> waaw waaw waaw ngi noonu léegi kon lii Euh, euh, mu ne rawaahu ki ko solo mooy muslimun al imaamu muslim rahimahullahu taala léegi ñetti hadith yi la ñuy gis léegi kon hadith bu njëkk bi 1788 mu ne an abi Muusa radiyallahu anhu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rajulan hmm? yusni ala rajulin wa yutrihi fil midha fa qaala ahlaktum aw qata'tum zahra rajul mu ne muttafaqun alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ñaar dong ñoo kaa solo ñu ne la déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi solo na ko ci awwalu musnadil kuufiyyiin hadiis Abi Muusaa al-Ash'ari benn bërëb la ko indi imaam Muslim kon kii mooy imaam Ahmad al-imaam al-Buxaari rahimahullahu ta'aala indi na ko ñaari buntu. fi ko njëkk indi kitaabu zuhdi wa raqaa'iq non non kitaabu shahaadaat baabu maa yukrahu min al itmaabi fi l madah waaw buntu li nga xam ne moom la ñuy tere di ëppal di di yokk di guddal ak ma ba mooy wax lu bari fil madaxi ci li nga xam ne mooy eh, di taggaate waaye indi na ko ci kitaabul adab baabu maa yukrahu min at-tamaadu' li nga xam ne moom la ñu sib ci di taggante mu ne hadathana Muhammad ibn Sabbah mooy ci mooy euh, ci bunt bi voilà kitaabul adab voilà nga gis ne après li gis ne même càllale bi ci même même même même sëriñ bi euh, moom la ko imaam Muslim tamit daal di jële mu ne hadathana nettal nañu Muhammad ibn Sabbah di Muhammad ibn Sabbah ad-Dulabi Abu Ja'far al-Baghdadi al-Bazzaz ak tajir commerçant la woon bu mag al-Harawi al-Muzani mawlaahum rahimahullahu ta'ala gane àddina cent cinquante deux cent vingt-sept rahmatullahi alayhi hmm? euh, daa dëkkoon euh, fu mu juddoo mooy duulaab bokk ci ar rayi fële moo tax ñu wax ak duulaab yi rahmatullah alay génn àddina fi nga xam ne mooy Baghdad kon al Baghdadi rahmatullah alay qaala mu ne haddathana Isma'il ibn Zakariya mu ne Isma'il ibn Zakariya Abu Ziyad rahmatullahi alayhi al-Xilqaaniyu al-Baghdaadiyu al-Kuufiyu al-asl la ne Baghdad la ne woon gane àddina 108 génn àddina 173 rahmatullahi alayhi mu ne qaala mu ne haddasanaa Burayd ibn Abdillah ibn Abi Burda mu ne ki nekk mooy Burayd di Burayd ibn Abdillah ibn Abi Burda ibn Abi Muusaa al-Ash'ariyu al-Kuufiyu rahimahullah génn àddina entre 140 ak 100 cinquante rahmatullah ala an abi Burda moom Burayd di jëlu ko ci maamam hmm, muy Abu Burda xam nga Burayd Abdallah mooy baayam Abdallah boobu kii baayam di Abu Burda ci moom la ko Burayd di jële muy maam ji muy Abu Burda ibn Abi Musa ñii ne al-Harith la tudd ñii ne mukk Amir ibn la tudd léegi ñeneen ñi ne déedéet Abu Burda daal noonu la tuddoon voilà génn àdduna la 103 am nay wute rahmatullahi alayhi an abi Musa mu jële ci baayam di Abu Musa Abdullah ibn Qays ibn Sulaym ibn Hadar ibn Harb ibn Amir Abu Musa al-Siyuun al-Ash'ari at-Tamimi radiyallahu anhu di sahaaba bu siiw nit ñi wute bu baax nag kañ la génn àdduna 42 ba 53 ay wax la wallahu ta'ala a'lam annahu qala sami'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutrihi fil midhati fa qaala alaktum aw qata'tum dhahra ar-rajul voilà moo nekk nii wallahu ta'ala a'lam kanta al-imaamu Abul Husayn Muslim rahimahullahu ta'ala moom it moom comme ni imaamul Buxaari benn bërëb kese la ko indi kitaabu zuhdi wa raqaa'iq baabu nahyi anil madhi idaa kaana fiihi ifraat voilà loolu la ko suraahi imaamu Nawawi tudde buntu tere di taggaate bu dee ak ëppal da ceenem imam muslim jëla ko ci même càllale bi xam nga maamul Buxaari yi moom rahmal dana xaddathana Muhammad ibn Sabbah déggul imam muslim moom li nga xam ne noonu lay waxe mu ne xaddathani Abu Jaafar Muhammad ibn Sabbah mu ne nettali na ma man dong mooy bi mu koy jàngal xadiis bi moom kesee fa noonu loolu la loolu mooy diggante xaddathana xaddathani xaddathana mooy euh, boroom xam-xamu xadiis ba muy jàng xadiis moom du moom kese mbooloo lañu woon en tout cas du moom kese moom moom lañ naan xaddasana mais bu dee moom kese la ko jàngal ñoom njëkk ñoo nekkoon da naan xaddasani imaam muslim nag loolu la kii daf ko jàngal moom kese fekk moom kese la woon mu ne xaddasani nettali na ma hadis bi abu jaafar muhammad ibn sabbah moom lañ gis sànq rahmatullah al baghdadi abu jaafar rahmatullah alayhi haddathana Isma'il ibn Zakariya gis nañ ko sax même tallal bi an Burayd an Burayd ibn Abdillah an Abi Burdata rahimatullahi ala al-jami' an Abi Musa radiyallahu anhu qala sami'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutrihi fil midha fa qala laqad ahlaktum aw qata'tum dhahra rajul kon hadis baa ngi noonu noonu la ko ash-shaykhani al-imamani al-jabalani ah, loolu lañ ko solowee léegi imaamu Nawawi ci suuf nee nañu lool gisoon al itra mooy mubalagha fi marh léegi mu des bi ci tegu muy xadis mille sept cent quatre-vingt-neuf mu ne wa an abi bakrata ah an abi bakrata ndeysaan inshallah ah abu bakra tu connais sayyidina abu bakra ah sayyidina abu bakra Nufay ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon boobu mu ne anna rajulan dhukira inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa athna alayhi rajulun khayran fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wayhak qata'ta 'unuqa sahibik yaquluhu miraran in kana ahadukum malihan la mahala falyaqul ahsibu kadha wa kadha in kana yara annahu kadhalik wa hasibuhu eh, Allah wala yuzakka ala allahi ahad léegi nañu xool wam nu ne muttafaqun alayhi la mu ne al imam al-Bukhari na ko al imam Abul Husayn Muslim ñoo ko bokk solo rahmatullah alayhima léegi question bi mooy est ñoom kese ko solo ñu ne la al imaamu ahmadu seen daal dina koy solo lu jiitu waaye na noonu seen mbokku taalib al imaamu abu daawuda na ko al imaam ibnu maaja muhammad ibn yazid al qazwini rahmatullahi al jamii al imaamu al buxaari hmm. rahimahullah daal dina koy indi ci ñetti bërëb kitaabul adab baabu maa yutlabu min at-tamaaduh après hadiis Seydina Abu Muusa biñ gis léegi bii la ci teg voilà mais ko feneen avant euh, ci kitaabu shahaadaat hmm, baabu idaa zakka rajulun rajulan kafaa ak baabu maa jaa fi qawli rajul way way way lak mu ne haddathana Adamu kitaabul adab baabu maa yukrahu min at-tamaadun mu ne haddathana Adamu mu ne nettali nañu ki nga xam ne mooy Adam di Adam ibn Abi Iyaas Abdurrahman al-Asqalaani wa Abul Hasan al-Khuraasaani al-Marwazi at-Tamiimi mawlaahum al-Baghdaadi gane àddina 132 génn àddina 220 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Shu'batu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 génn àddina la 141 am rahmatullah alayhi an Abdurrahman ibn Abi Bakra mu jële ci doomu Abu Bakra sahaaba bi ne Abdurrahman ibn Abi Bakra Abu Bahr ñi Abu Hatim gane àddina ci xilaafa Seydina Umar la 14 hmm? génn àddina la <laughs> sorewul ak saxaaba yi <laughs> l'an quatorze onze la génn àddina ah trois ans après la gane àddina day sànn <laughs> doomu Abu Bakra an abi mu jëla ci baayam di Abu Bakra as-Saqafi siyowoon ci noonu la siyowoon waaw Nufay ibn al-Harith eh, eh, rahimahullahu ta'ala wa radiya an ibn Kalda ibn Amr ibn Ilaj ibn Abi Salima ibn Abi eh, Salama voilà as-Saqafi Abu Bakr al-Basri génn àddina la cinquante di saxaaba bu siiw bokk ci ñi nga xam ne keroog bi xisa xis xisaaru Taayif bi yeneen saa salaam daal di am euh, demee Taayif ginnaaw fathu Makka euh, ghazwatu Hunayn gaa yi faq daa Saqiif ak waa Taayif dem Taayif mu mu daal encercler wër leen ndomb foofu fa la jóge daal di tuub keroog la tuub jóge ci ñoom ñëw ci yonent bi saa saa kon asayna Abu Bakr anna rajulan radiyallahu anhu anna rajulan hmm, dhukira inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa athna alayhi rajulun khayran fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wayhak qata'ta unuqa sahibik yaquluhu mirara in kana ahadukum malihan la mahalata falyaqul ahsibu kadha wa kadha in kana yura am na yura am na yara in kaana yura mooy bu dee yaakaar na ne annahu kadhalik waaw yaa loolu nag du yaakaar kese de mooy loo xam ne am na ci forte présomption waaw wala yaraa gis na kene lii la waa ji lii may wax ci moom moo nee la mel waaye du ko teg ci ay njorto ah man de dama yo kër kisi mooy yudan yura waaw waaw moo tax am na ci benn riwaa in kaana ya'lamu zalika bu dee xam na moo tax du ay njort kese ah voilà am na riwaya Yazid ibn Zuray' in kaana ya'lamu zalika na ko noon ci riwaya Wuhayb noonu la ñëwee kon mooy in kaana yura annahu kadhalika wa hasibuhu Allah wala yuzakka ala Allahi ahad non wala yuzakka ala allah ahad am na wala yuzakki ala allahi ahada waaw ñaar yëpp am waaw moo tax wala yuzakka ala allahi ahad imam al-hafiz ibn hajar mu ne kada li abi dhar ala al-musta an al-mustamli wa sarakhsi bi fath al-kaaf mooy wala yuzakka ala al-binaa' al-majhuul mu ne naka nii la ko al imam abu dhar jële ko ci al-mustamli moom mu jële ko ci naka noon ak as-sarakhsi nii la mooy yuzakka nga xam ne mooy deesu tagg binaa lil majhul yu xam ki def ki deesu tagg mu ne wa fi riwayatil Kushmayhani mu ne kanta al Kushmayhani rahimahullah moom wala yuzakki la bi kasril kaafi ala binaa lil fa'il mooy du mooy kii def xam nañ ko mooy ki ñuy ki yonent saasam di wax nii di wax ah, wala yuzakki ta bu mu tagg moom waa ji ah, ah, mooy kim ne fal yaqul bu demee mënu la ñàkk na wax lii waaw kooku la naan wala kii ta bu mu tagg ta du tagg bu mu tagg ta bu mu ko def ah euh, cay borom bi tabaaraka wa kenn nan ngay ñëwee ci kanam boroom bi di ko mel ni yaa gën a xam jaama mi ah. kenn manula di di dogu ci mujjanteelu nit kenn waaw ndax yow li nëbbu ci moom moo ëpp fuuf li feeñ ci yow li borom bi xam ci moom yow xamoo ci tous par rapport ak loolu du toq du toq sax ci géej walillahi masalul ala kon nag mu nga waaw moo tax ñëw na ci comme l'imam al-hafiz ibn hajar wax ne ñëw na ci kàddu la tuzakku ahadan ala allah li annahu a'lamu bikum minkum voilà yeneen saa sax ne bu leen tagg kenn kenn kenn kenn ci kanamu yàlla waaw ndax borom bi moo leen gën a xam ah ah bikum ci yéen minkum moo leen gën a xam waa ji te boo leen gën xam yéen seen bopp waaw kon nag loolu la quoi kon wala yuzakka am na ak wala yuzakki ala allahi wala bu dee wala yuzakki bu boobaa day nekk wala yuzakki ala allahi ahada waaw mu ne qaala Wuhayb imam Bukhari ne kanta Wuhayb euh, moom muy euh, euh, kii Wuhayb ibn Khalid ibn Ajlan al-Bahili rahimahullah al-Basri al-Karabisi di sahibul Karabis Ah, génnaat na 165 moom an Xaalid moom bi ni mu ko solo jëlu ko ci Xaalid moom neneen la ko waxee am nga bii ñu am nii Shu'ba moo ko jëlee ci Xaalid mu ne nag Wuhayb bu moom boobu dane waylaka la wax xam nga bii nii wayxaka la wax wayxaka waylaka mais benn mooy uy ça veut pas dire ah, toskare ñeel na la déet jubluwu ci loolu ñaan toskare ci kaw loolu <laughs> mooy uy yow ah bal li def wayxaka ah, waylaka qataata unuqa saahibik dog nga sa doq mbokk kon mu ngi noonu yonent bi alay saa saab la wax waa ji kon na nga wax loolu rek yow neel daal man daal li ma jàpp fal yaqul ahsibu kaza wa kaza man de lii laa yaakaar ne lii yoog lii daal ah, li nga xam ne moom nga gis ci moom kantaa nag ab damair yu nëbbu yi ci nit ki ku man di doon lool nag borom bi mooy ki ki nga xam ne moom as-sara'ir yatawalla a wallahu yatawalla sara'ir waaw yi nëbbu yi moom loolu borom bi dëgg-dëgg mooy li nga xamante ne mooy ki xam loolu dëgg-dëgg ñun nag ah li may seede ci moom mooy lii rek waaw waaw maa indi la mbokk Seydina Yuusuf yo waxoon alayhi salaatu wassalaam wa ma shahidna illa bima alimna ñun de duñu seede lu dul li nga xam ne moom lañ xam wa ma kunna lil ghaybi haafizin te ñun nag kumpa nag du lu ñu takk quoi waaw kumpa moom loolu moom takkee sut ko <laughs> waaw loolu takkee sut ko borom bi mooy xam mooy ki nga xam ne nag dëgg-dëgg moo xam li nga xamante ne euh, mooy kumpa dëgg-dëgg waaw kooku borom bee ko xam waaw loolu xamuñu ko moo tax nit da ngay nekk koo xamante ne ni euh, da ngay seede li nga xam waaw waaw mais di seede loo xamante ne leeru la déet waaw loolu leeru la bu ko wax waaw loolu bu ko wax kon nag mu ngi noonee kon mu ngi noonee kon noonu la euh, kii wax euh, nu mu tudd euh, imaam muslim noonee la ko ëndee walillahi wal minna voilà mi da ngay wama kunna lil ghaybi hafidin léegi kon al imamu no imamul Bukhari léegi kanta al imamu Abul Husayn Muslim ta'ala moom mu ngi kon di ci ci téere biñ gisoon léegi kitaabu zuhd wa raqa'iq baabu nahyi anil madhi idha kana fihi ifrat loolu di ñaar yoo xam ne da leen a rangale ñaari Euh, yi moom nag yi la njëkkandi moom que hadith sayna Abu Musa yi radiyallahu anhu mu ne kitaabu zuhdi wa raqa baabu nahyi anil madhi idha kaana fihi ifraad mu ne haddathana Yahya ibn Yahya benn bi kese la ñuy gis inshaa Allahu ta'aala mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu ne nettal nañu Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman Yahya ibn Hammad at-Tamimi Abu Zakariya an-Nisaburi al-Khurasani at-Tamimi al-Hanzali ñi ne mawla ñi ne min qarira di Rayhanatu Nisabur gane àddina 142 génn àddina 226 qala rahimahullah haddathana Yazid ibn Zuray' mu ne kii nett mooy Yazid ibn Zuray' Abu Muawiya al-Basri ne Ayshi la ñi ne non Ayshi la al-Basri rahimahullahu ta'ala gane àddina 101 génn àddina 100 82 an Xaalid al-Hazza gis nañ ko sànq fële Abul Manaziliya ñi ne Abu Abdillah rahimahullah an Abdirrahman ibn Abi Bakr gis nañ ko an abihi radiyallahu anhu Nufay ibn al-Haaris Abu Bakr radiyallahu anhu qaala madaha rajulun rajulan inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala fa qaala wayhak qata'ta unuqa saahibik qata'ta unuqa saahibik miraara in kaana ahadukum maadihan saahibahu laa mahaala falyaqul ahsibu fulaanan wallahu hasiibuhu wala uzakki wala ala allahi ahada yi mu ne wala man duma hmm? bu kenn ci yéen nekkee di tagg mbokkam manu la ñàkk na wax ne man de lii laa yaakaar ci kene diw nii la lii laa jàpp ci lim ma wan waa borom bi nag mooy ki nga xam ne moo koy àtte dëgg dëgg te moo man méngoo ay mbiram te mooy ki xam ne dëgg-dëgg moo ko xam waaye nag wala uzakki du ma tagg nag duma ma setal alallaay ca yàlla ñëw ca kanamu yàlla di setal ni am bindeefam ahadan kenn duma ko def waaw ahsibuhu man daal jàpp naa ne lii lim ma wan daal ci loolu laa laa base wax lii in kaana allahu in kaana bu dee ne xam na ya'lamu zalika bu dee yàlla xam na ni lii may wax noonu la kada wa kada lii wëg lii la waaw waaw waaye ahsibu ah ahsibu anna fulan kaza wa kaza hasibu wala uzakki ala allah ah, ahada voilà <laughs> loolu mooy wax yi nga xam ne da ngay prudent parce que nit nit dafa complexe de nit nit c'est un être complexe mooy man ngaa jàpp ne xam nga nit da xamoo ko de parce que ba bu ngeen tajee wala fi di gisee di may wan loolu c'est pas tout le temps ñoom ñëpp li ngay gis ci ñoom ci biti nii mooy seen biir am na ñoo xam ne noonu lañu mel ñoom soo niñ naan c'est une c'est des personnes ñoom li ñu lay wan nii ci biti ñoom ni ñu mel la seen biir mel ah. mais loolu du ñëpp <laughs> waaw du ñëpp mel noonu moo tax boo bëggee basé wu ci lool jàpp na ñëpp noonu la ñu mel mooy nax nga nax nañ la bu yàgg. waaw dañ lay wan ne ñoo la sopp ñoo kii boo wanee gannaaw ñu ñu wojj la paaka ci sa doo de waaw <laughs> am na ñoo xam ne nag moom buñ la meree liñ lay wax dañ la koy wax sa karam boo demee nga dem ak nga nekk fi ñoom loolu du seen affaire mooy du ñu soppi dara voilà noonu lañ mel waaw ah, ñooñu ñooñu dëkkuñu mais am na ñoo xam ne ñu ëpp ci nit ñi nag meluñ noonu waaw ah, dañ lay wan ne voilà ñoo la sopp ñoo la kii da kii ñoo ko bañ rek moo yées moo nàngam ak nàngam walla <laughs> lii waay waay diw moo yiis waay diw a yiis wal iyaadu billaah kon lii la xadiis Seydina Abu Bakra baaboog léegi ñu jël dernier bi mille sept cent quatre-vingt-dix mu ne bi mu ne wa an Hammaam wa an Hammaam ibn al-Haarisiyya eh? rahimahullah an al-Miqdaad muy jële ci al-Miqdaad ibn al-Aswad wala ibn Amr rahimahullah hmm? kon mu ngi noonu léegi mu ne <laughs> bi mu ne que ni euh, anna rajulan ja'ala yamdahu Usman daa am waaye bu doon euh, doon tagg Seydina Usman radiyallahu anhu léegi sa waay jël al-Miqdaad daal di daal di daal buuf ci ay ay kiiwam tey ah. <laughs> jël affaire bi di fàtti di sotti ci xar karam gi suuf waaw mu ngi noonee mu ngi léegi loolu nag mu ne kon rawahu muslim mu ne rawahu muslim léegi laaj mu njëkk mi mooy est-ce que al imaamu muslim ibnu al-hajjaaji al-qushayri an-nisapuri moom kese boo ko ñu ne déedéet al imaamu ahmadu sëriñam solo woon na ko waaye na ko noon al imaamu Abu Dawud at-Tirmidhi ak Ibnu Maaja rahmatullah alayhim daal nañ koy solo al imaamu Muslim ñaari version la ci daal leen taqale jële ko ci ñaari euh, bu dee ñun bi ñu nekk an Hammaam ibnu al-Haaris la wax boobu mooy bi mujjee indi ba léegi kitaabu zuhd wa raqaa'iq baabu nahyi anil madhi idhaa kaana fiihi ifraat mu ne wa haddathanaa Muhammad ibnu al-Musanna wa Muhammad ibnu Bashaar mu ne nettali nañu ñaari cheikh yi di Muhammad ibn al-Muthanna di Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayda ibn Qays ibn Musa al-Basri si woon ci az-Zamin Abu Musa ñi ne Muhammad mooy euh, euh, euh, az-Zamin gane àddina 167 génn àddina 252 comme mbokkam nii mu ci teg muy wa Muhammad ibn Bashar di Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri si woon ci Bundaar ñoo bokk même at bu ñu gane àdduna bu ñu génn àdduna kon jalul ñu koy répété waa lafdu ibnul Musanna mu ne kàddu gi may indi nag sëriñ bu njëkk bi di Muhammad ibnul Musanna ñoom ñaar ñëpp di sëriñ waa kutubu sitta rahmatullah ala al mu ne moom la ñeel kàddu yi qaala mu ne ñoom ñaar nee nañ haddathana Muhammad ibn Ja'far ñu ne nettal nañ Muhammad ibn Ja'far de Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawla Abu Abdillah al-Basri si woon ci Gundar rahmatullah alayhi gane àddina vers les années cent dix génn àddina cent quatre-vingt-treize am na wute qaala mu ne haddathana rahimahullah Shu'batu di bàyyi jiit léem gis nañ ko sànq ibn al-Hajjaj amirul mu'minin al-Ataki wa Abu Bistam al-Basri ndax moo doon denc ndayam ndayu Muhammad ibn Ja'far an Mansuurin Shu'ba jële ko ci Mansuur di Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a Abu Itab as-Sulami al gane add génn àddina cent cent trente an Ibrahima moo ko jëlee ci Ibrahima ibn Yazid ibn aswad ibn Amr ibn Rabi'a ibn Zuhal ibn Rabi'a an-Nakha'i Abu Imran al-Kufi si Ibrahim an-Nakha'i hmm? gane àddina la quarante-six génn àddina la quatre-vingt-seize alayhi an Hammaam ibn al-Haaris voilà mu jëlee nag ci Hammaam mi nga xam ne moom la imaam an-Nawawi ne wa an Hammaam ibn al-Haaris di Hammaam ibn al-Haaris an-Naxa'i moom itam seen mbokk la Hammaam ibn al-Haaris ibn Qays ibn Amr ibn Rabi'a an-Haaritha an-Nakha'i al-Kufi al-abidu jaamukatu yàlla mu mag la woon dëkkoon xam ne mooy Kufa génn àddina la 65 am na ay wute rahmatullahi alayhi anna rajulan ja'ala yamdahu Usmaana kenn daa am benn waay bu nekk doon tagg Sayyidina Usmaan radiyallahu anhu fa'amada al-Miqdaadu fajasa ala rukbatayhi wa kaana rajulan dakhma waaw lii lii imaam Nawawi indi ko tamit mu ne ta kii al-Miqdaad ne koo xam ne ku corpulent la ku ku ku kii woon fa jaala mu commencé yax fu <laughs> daal di waaye ci kii ci ci ci ci ci ci suuf si di sotti waa ji ci xar kanam bi di ko sànni ci génn <laughs> yax fu alayhi alxasba suuf soo nga day amay xeer sew fa qaala la Usmaan sayna Usmaan ma sha'nuk radiyallahu anhu waaw Miqdaad lu lan <laughs> ah, moo waxuñu al Miqdaad yow mooy al-Miqdaad ibn Amr ibn Salaba ibn Malik ibn Rabi'a ibn Sumaama ibn Matrud ibn Amr ibn Sa'd Abul Aswad yi ñi ne Abu Amr ñi ne Abu Ma'bad daf si yowoon tamit dañ ko doon wax Miqdaad ibn al-Aswad waaye al-Aswad mooy paawu kàccoor boobu rek paawu Quraysh yooyu nga xam ne moom amoon ak ñoom mais baayam du al-Aswad ah, Amr la <laughs> voilà <laughs> Eh, muy saxaaba bu siiw génn àddina la 33 ci xilaafu Seydina Usmaan radiyallahu anhu fële ci aljuruf koy jege Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kon mu commencé di xëpp waa ji ci xar kanam gi suuf si <laughs> Seydina Usmaan ne ko waalan moo xam loolu lan mooy si mbir uh, ak Miqdaad mu ne radiyallahu anhu wa qaala inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa ra'aytumul maddaahiin masu fi wujuhihim at-turab ala ala mooy daf digal idaa ra'aytum yoneen saa sama nañu idaa ra'aytum bu ngeen gisee taggaatekat yi jël leen xëpp leen sotti leen ci seen xar kanam yu suuf moo tax bi ci jiitu boobu nag ci Abu Ma'mar la jóge quoi ah, ah, ah, imaam Muslim dana hadana Abu Bakr ibn Abi Shayba Muhammad ibn al-Muthanna rahmatullahi alayhi jami'an an ibn Mahdi muy Abdurrahman Abdullah mu ne walla tul ibnul Musanna kaddu gi sama sëriñ bu ñaareel bi ibnul Musanna mooy Zamin qaala haddathana Abdurrahman an Sufyan an Habib an Mujahid an Abi Ma'mar boobu ci Abu Ma'mar la ko jëlee Abdullah ibn Sakhbar al-Azdi rahmatullahi alayhi moom nag moo ne qaala mu ne qaama rajulun daa benn waay bu taxaw yusni ala amirin min al umara moom nag waxul tur bi <laughs> ne daa am benn waay <laughs> mu taxaw dem tagg kenn ci njiit ci njiit yi mooy euh, kenn ci njiit yi jul ci njiit yi quoi sauf kii muy wax riwaaye bële biñ génn léegi bu Hammaam bi mooy wane ne kooku Seydina Usmaan la woon moo doon xalifa bi voilà fa jaalal miqdaadu Seydina al miqdaad radiyallahu anhu commencé yax bi sotti alayhi turab bi xëpp waa ji aca wa qaala amarana ba pare mu tekki ne amarana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nasiya fi wujuhil maddahiina turab ba pare mu ne yonent bi alayhi moo ñu digal kenn bu ñu gisee ñuy taggaatekat yi ñu jël suuf xëppleen ko moo tax nga gis ma man nii may topp gaa suuf da neewul ah saa yi xalifa bi la kat non amul loolu quoi saaba yi saa yi yooyu amuñu seen yooyu ah ñun suñu yooyu nga xam ne yoneen saa sam day digle loo xam ne ñun moom mooy mbir la moo xam ne sax wala tere ñu lu xaram mais parce que xalifa diwa ngi fi wala kilifa diwa ngi fi ñu def lu xaram lool parce que gis nañ ne loolu la bëgg wala bàyyi lañ war a def te muy lu dagan quoi wala lu farata nga gis gaa yoo xam ne dañuy nekk nee nañ ci jataayu sëriñ julli jot julli ñuy xool comme que sëriñ bi jógul ñu julli ñoom ñoom amuñu personnalité yi jóg julli wala ne ah fàttali mbir mi amaana da koo fàtte na ko fàtte ah du ñu ko def ba waxtu yu wees te ñoo ko tey yow moom amoo ngànt bu dee sëriñ bi moom da koo fàtte woon moom am na ngànt yéen ñi ko ci fàttewul di xool di xool montre rek di kii moom jëliwul dara waaw ngeen bàyyi farata parce que sëriñ bi bouge bougewul mais bougewul yéen yéen bouge ngeen fàttale man na ko fàtte voilà <laughs> yém amul amul xalifa bi nekk nii am ku koy tagg sa sëy nal métt daan jël suuf si di ko xëpp ci kanam waajiy tagg tal xalifa bi na ko way mais yow loola dal looy def nii mu ne ko yeneen saa salaam moo ñu digal bu ñu gisee ay taggaatekat ñu jël suuf xëpp ko seen xar kanam moo tax ma commencé man nit ko xëpp ñu ay wo Allahu akbar eh? al-Miqdaad daa ah. al-Aswad saa yi moo doon moo doon kii yoon moom la amoon alliance saa yi al-Aswad bokk ci ñi nga xamante ne nii mooy euh, kii noonu tudd kilifaay Quraysh yi voilà al-Miqdaad am na ñu naan mooy sixième personne bu dugg ci l'islam voilà <laughs> bokk na ci ñi njëkk a dugg fekke na bépp xare bu yoreen saa sam xare fekke na ko shahida badran wal mashahida voilà waaw <laughs> waaw <clears throat> al aswad ibn abd yaghus moom la nekkoon alliance dëggoon ak moom alliance ngir boo nekkee parce que dëkk yooyu mooy dëkk yi nga xam ne doo ñëw rek dugg fa noonu na fa juux noonu foog nga am ku la koo xam ne mooy moom ngay kiiwal ngir man faane mooy léegi rek ba léegi dangay gis ne naan la mooy kii mooy son son tuteur xaw ma yu mel noonu yu ñuy wax yooyu daa yàgg ci ñoom ah ñoom <laughs> arab yi noonu <laughs> voilà voilà waaw kon mu ngi noon wallahu taala kon tey dañuy yem nii lëkkaale bi nag ak premièrement ak bunt bi mooy xadiis yi dafa leer imaam Nawawi tere yi da koo jàppe mooy loo xam ne sit moo tax mu ne karaaxa waaw mooy yeneen tubaab yi saa saa waa ji gis muy tagg benn ay di di di jéggal dayo ci ni mu koy tagge mu a ko mu a ko yow alak ngeen wala dog ngeen seen diggu naaw ak xadiis naa bu Bakra bi na ko way xaka qata'ta unuqa sahibik ah, ak surtout bu sayna al Miqdaad bi ne yeneen saa sam moo ñu digal bu ñu gisee taggaatekat yi ñu leen sotti seen xar kanam yi euh, suuf daa jàpp ne loolu lépp ci biir la bi di ñëw lool moo tax mu loolu la lay fi léegi bii di ñëw nag xadiis yi ak yeneen façon xadiis xam nga yépp yi yépp dañuy gis ne day tere xam na nag xadiis yoo day mel ni mbir mi nit ñi bu ko nit ñi def yoneen saa am na ñum tagg ci ci seen xar ci seen kanam saxaaba yi tamit na ko noonu seen mbokk yi loolu lépp ak tamit yenn taabiin yi ak salaf yi est loolu na nañ koy déggee xadiis yi loolu la ñuy gis masaa'il insha allahu taala jada bi ni ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi